baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wa baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wa kadhalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhada'a cala annaas kon ci suñu jotaay bii ñu génn ci laaya bi nii ci lañu yemoon jëloon nañu ko ba tàmbali woon ko waaye nag jotuñu ko woon a jeexal gisoon nañ li nga xamante ne ni moo jëmoon ci wàllu wu njëkk wi nga xam ne ci noonee ci la li suñu boroom di wax fii ne wakadalika naka noonee wala naka nii de ja'alnaakum ci laa leen defe yéen muy xeetu sayyidina muhammad salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi ummatan wasata muy xeet woo xam ne dangeen a diggu doomu li takoonu ngir ngeen nekk shuhadaa ñoo xam ne yéenay seede ala naasi ci yeneen xeet yépp comme li ñu ko gise woon ci xadiis yi ñu gisoon ci jataay bii ñu génn walillaahi alxamdu walminna waaye wa yakuuna ar rasuulu aleykum shahiida waaye seyyidina muhammad sallallahu alayhi wasallama mii di ndaw yàlla li nekk yi nag moom mooy nekk seen seede ci seen kaw de képp koo xam ne li nga newe mooy boo lëgee moom de ki nga xam ne mooy seede ci seen kaw waaye moo leen di seedeel it la ngeen newoon fii mu ne wamaa jaal naa foofu nag lañu yemoon ñu waroon a jël côté bii waxoon nañ la di ñëwaat ca la nga xam ne moom lañ gisoon fan yee di wax ci wàllu xibla bi ak tentamaar gi nga xamante ne nii moom la ci ñu mel ni yahuud yi waaye nasaraan yi waaye naka noonu waa Quraysh moom lañ doon def naan lii day wane ne ñii newuñ ci tuus tey ñu digal leen lii ne leen def leen lii bu ëllëgee ñu ne way def leen leneen waxoon nañ la ba ñuy tàmbale di gis mbir yoo yële gisoon nañ suñu borom naan maa nan sax naan lépp loo xam ne dañ ko nasaxal ci blaaya wala walla ñu yéexe ko wala ñu yéexe ko wala boog ñu daal di koy bàyyi ne dinañ indi bu gën boo bële ba ñuy gis laaya boo bële wala bu mel ni moom waxoon nañ la loolu buntu bu mag la ci li nga xamante ne mooy xam-xamu sharia bi muy an-nasikh man suux mooy li nga xam ne léegi liy abrogé ak la koy abrogé aaya boo xam ne wala atte boo xam ne dañ koy yëkkati ak la koy yëkkati kanta yahuud yi comme que ñoom ñoom ñoom ay arbiya u lañu surtout gars yi nga xamante ne nii ñooy jaay ne dañoo xam taxamuñ dara léegi nag ñoo foog ne ñu foog ne nag looloo tax ñoom ñuy waxe noon naan lii daal contradiction la moo Seydina Muhammad nii daal alayhi salaatu wassalaam diineem ji jëmul ci benn wàll de tey mu jaar fii ba ñépp foog ne nii la mu njuuy gars yi jaaraat feneen suñu boroom nag ne ne wamaa ja'alnaa ne nag defuñu alqiblata allati kunta alayha ne defaluñu la woon qibla ga nga xamante ne nii moom nga ne woon waaw moom nga ne woon mooy lan mooy baytul maqadis nga nga xam ne ca nga doon jublu ba nga xam ne ca nga ne woon doon fa jublu boo doon jaamu sa boroom di julli yàgg ñi la gëm illaa lu dul ñun defuñu ko woon mu nekk foo fële waaye hein daal di koy soppi nag dindi ko daal di koy def mujj gi ñu ne leen léegi dee leen ko dee leen féete fi nga xamante ne nii mooy hein mooy kaabatal musharrafa suñu boroom ne defuma ko woon te daal di wuma ko woon soppi xibla ba nga newoon soppiwuma ko ne léegi deew bu fa jublooti di baytul maqdis di Jérusalem waaye del jublu léegi al kaabatal musharrafa mu ne illaa lurul lii wa tax ma def ko bokk na ci sagesse yi yi tax borom bi tabaaraka wa soppi qibla bi mu ne illaa li naa lama lu dul ngir ñu feeñal ndax borom bi waxoon naa la xam na xam gu yàgg ngir mu feeñal man ana ngir ñu feeñal man ka nga xamante ne nii ci nit ñi yattabi'u rasul moom mooy topp ndaw yàlla lii sallallahu alayhi wa ci digal yim leen di digal loo xam ne moom lañu ñu miinoon doon fa féete buñ doon julli mu ne leen nag léegi jeex na suñu borom nee na bu fa kenn jublooti nañuy jubloo kaaba gi zaadaha allahu tashrifan boroom nee na ngir ma feeñal ana ñi nga xam ne ñooy topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mimman yanqalibu ala aqibayhi waaye ngir ma feeñal waaye ngir ma ràññee ñi nga xam ne ki nga xam ne mooy topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam mimman yanqalibu ala aqibayhi ràññee ko ci ki nga xam ne moom day dellu ca gannaawam ne oh man daal lii kon banaa diine jii daal diine jii daal teguwut ci dara moom daal daal day day ëlëmuloo nit ñi tey mu ne def leen lii bañ xam ne nii la mu ne def leen nii ëllëg kon daal ñu daal di dellu suñu boroom ne dama koo def ngir ràññee ñiy topp dëgg-dëgg yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci ñi nga xam ne ñoom bu loolu xewee mu digal leen loo xam ne jàpp nañ ne dafa contradiction da cee am te loolu amu ci yàlla xanaa du waxul ne man man lu ma teggi ci àtte lépp lu ma teggi ci àtte wala indi beneen loolu dinaa wala ma yéex a ko dinaa indi bu ko ala kulli shay'in qadir lu ko soob lay def te moo moom shari'am yi moo ciy def lu ko soob loolu la kay ah kay mu ne kon ngir maraññee ki topp dëgg-dëgg ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mimman yanqalibu ala ci ki nga xam ne moom day yanqalibu day dellu ala aqibay ca gannaaw nekkaat yéeféer na génn na kon ci diine ji mu ne wa in te dëgg-dëgg nekk na gis nga toxalu xibla gi jële ko Shaam yóbbu ko Makka la kabira ak diis lu diis la walu diis la ci ñi nga xam ne nanguwuñoo topp nekk ñu nanguwuñoo jébbal seen bopp nekk ay muslim dëgg comme ni ko seydinaa ibrahim ak doomam yaak sëtam ya niñ ko doon waxee alayhimu salaatu wassalaam te doon ko defee képp koo xam ne amoo njébbalu googu nanguwoo njébbalu ci sa boroom mbir mii de lu diis tëpp du dëgg la illaa ala alladina hada diis na waaye ba mu des ci ñi nga xamante ne nii ñoom la boroom bi tabaraka wa daal di gindi ñooñu kese ñi nga xamante ne nii ñoom de moom lu woyof la ci ñoom ndax dañuy xam ne daal boroom bi tabaraka wa moom mooy digle te mooy digle lu ko soob waaye mooy soppi àtte bu ko soob kon nag mu ne wa ma kaana léegi nag lii mu ngi wax mooy aaya bañ la doon wax mooy xadiis biñ doon gis ci jataay bii weesu ne woon nañu ko àggale tam nekk ci saxiixayni mu mooy sayidina bi nga xamante ne nii moo doon wax ci wàllu biñ toxalee li nga xamante ne mooy xibla bi am ci jullit ñu ne ne ah ñun de suñu mbokk yi am na ñoo xamante ne kat ñoom di génn nañu àddina tama masuñoo jublu ci kaabatal musharrafa di julli Ah, euh, Jérusalem lañ doon jublu muy baytul maqdis léegi ñooñu moom ah ñooñu baa seen julli yañ doon def dina baax ndax borom bi du ko rejeter du ko sànni du ko nangoo du ko na du ko bañ a nangu suñu borom ne wa ma kaana Allahu bi nag tabaaraka wa taala de nekku fi li yudiya imaanakum nekku fi di sànk seen ngëm yàlla yi waaye ngëm yàlla gi mooy lan mooy seen julli yi fii nii julli la suñu borom tabaaraka wa taala daldi tudde ngëm yàlla ndax mooy li gën rëy ginnaaw li nga xam ne gëm ci wàllu xol la nga xam ne moo lëkkalook moom di jëf ci biti la ci gën a rëy ci jëf yi mooy li nga xamante ne mooy julli moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon i'malu wa lan tahsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salat moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne jëf leen te xam leen lu ngeen mën a jëf nag du ngeen mën a peek yu baax yépp te ngeen xam ne gis nga li gën ci seen jëf yi mooy julli kon nag mu ngi noonale kon nag mu ne kon lool la borom bi nekku fi di sànk seen julli yi nga xamante ne moo ngeen doon julli de mu ne inna dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala